mooy jëfu Seydina Abdullah bi nga xam ne rabbin juif yi pan kàngamu juif yi dañ cee dañ cee dañ cee dañ cee yéemu mooy ak maandute ci lépp nit dangay maandu ci lépp wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa suñu borom ne wala yajrimannakum bu mu leen yóbbu ngalawaay mukk xaw mi nit ñoo xam ne yéen da ngeen a ñàkka da a am da ngeen ñoom wala da ngeen a am loo xam ne animosité wala lu dox seen digganteeg ñoom bum leen pousser ngeen bañ a maandu envers ñoom i'dilu maandu leen huwa aqrabu mooy li gën a jege li taqwa ragal yàlla mooy Seydina Abdullah ibn Rawaha lan la leen wax biñ koy jéem a korom loolu mooy lis julli tamit noonu la noonu la war a mel incorruptible incorruptible bu la kenn mën a corrompre ci dara ndax kenn jaru ko fi boo xamee ne man buur yàlla mi nga xam ne ya'lamu sirra wa wa wa ma axfa ya'lamu sirra wa axfa li nëbboo secret yeeg li làqu lépp xam na ko te suñu yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon al ihsaanu an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara mooy ne nit ki loolu ngay jàpp xam ne ngay jaamu yàlla ba xam ne ba jàpp ne annaka tara këni yow da gis buur yàlla ndax jullit bu ne bu doon lépp lu muy def lépp lu muy wax day teewlu muraqaba ak boromam xam ne muy teewlu këni boromam a ngi koy gis mais boo demee bay njaaloo di nga ne ah non buur yàlla di di ma xool may njaaloo loolu quand dem bay randal alalu jàmbur ma ah, non non non non même bu fi kenn newul fa inna allaha yaraani fa in lam tarani nnaas fa inna allaha yaraani bu ma nit ñi gisul mais buur yàlla moom may gis wa huwa xayrul xaakimiin mooy ki gën àttekat yi comme que moom moom may gis ah loolu nag kon manuma koo def mooy bu doon nit ki da ngay teewlu tout le temps loolu sa jëflanteeg yépp amul ne man voilà bon c'est la démocratie c'est la la laïcité man en tant que musulman bu ma nee sama kër walla sama religion ne bu ma génnee ci euh, dëkk bi toj réew mi nag déedéet toj réew mi police bi nekk ci ci tali bi moom bu doon teewlu loolu obudillaha ka annaka tara jaamul sa boroom comme si yaa ngi koy gis al ihsaanu an ta'budallaha nga rafetal mooy loolu te loolu pas rafetal mooy yow kon léegi ñi àggul dara jaay rafetal ñoom bu leen neexee ñu def leneen déedéet mooy jullit bi lool la jullit dafa war a xam ne buur yàlla laa sinatu sinatun wala naw ngëmmentu du ko dugg nalaw du ko dugg du ko jàpp moom amul dara looy def lu dul ne dina ko xam ya'lamu sirra wa axfa huwa ya'lamu mu fi sudur moo xam li ci dënn yi laata ñu koy génne laata mu fay ne moo ko xamal bu fa génnee bu fa newee nan la fay newee ak bu génnee nan lay mel loolu lépp moo ko xam li waroon a nekk te nekkut bu nekkoon ana lan conséquence lay jur buur yàlla xam ne loolu lépp kon kooku nan ngay defe loo xam ne kooku mënul rëcc ci moom Seydina Abdullah ibn Rawaha loolu la xam ce n'est man dama ñëw fi ay juif la ñii samay noon lañ lu def déedéet dafa doxale ñoom maanu gaay bi ko jéem a amuñu ko amul na ay yéefar lañ amul yooyu moom jaratu ko xool waa jarul seet c'est des tubaab quoi tubaab yi boo nii fii defal lu la neex déedéet ku la wax loolu mu ngi lay wax lu nekk ci gannaaw dëgg loolu amu fi de mooy muy tubaab mongol bu gëmul dara atabaskin bu gëmul naada ab maya bu gëmul tous ñoo ci yem akub jullit bu dëkk biir Makka ñoo yem amoo duwaa ji maandu ci kii maandu woon maandu te farata la voilà mag maandu te farata ci envers ñépp envers sa bopp envers say say doom envers say soxna envers say mag envers say waajur envers ah, ñépp envers say soppe envers say noon ñépp a ci yem dangaa war a maandu ci ñoom luñ la def lu metti say noon waroo leen a dénigrer wala nga leen di waxal lu amul wala nga leen di seedeel loo xam ne leer na ne ñoom meluñu noonu moo tax Seydina Abdullah ibn Rawah incorruptible radiyallahu ta'ala anhu wa arda gaa yi ne ko gis nga saay kaay ñu gis la <laughs> bon ñu dajaleel ko ay oor ak yooyu ngir léegi affaire bi loolu la mooy yow boo fi ñëwatee nañ lay jox lii mais ci condition tu ne déclares pas mooy gars yi liggéey tamit loolu la les fausses déclarations au fisc fausses déclarations à l'ASEDIC ay yooyu yooyu yëpp du yëfi jullit yooyu yëpp du yëfi jullit xam nga xaalis bi neex na nga naan gars yi seen ci yi dafa loolu du yëfi jullit fausse déclaration pour am seemi loolu du yëfu jullit walla mooy ne mbir da ngay maanu Seydina Abdullah ibn Rawaha lu leer gars yi dañ ko ci loolu lañ ko naroon a yóbbu mu bañ fait des fausses déclarations boo fi ñëwee suñu récolte bi di mille kilos par exemple yow waxal ne bul wax mille bul wax mille dindi ci dix dix mille wala deux mille wala sax mil dindi ko ci ñu jox la lii pot de vin yi dessous de taabal yi voilà maccaat yi yooyu yépp mu bañ waxamal leen lu leer ndax nit jarul ngay jaay sa personnalité li gën a nga jaay sa diine ngir lool yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya qalil li yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax nit ki tuddoon nañ ko fañe dañu nekk jamono joo xam ne ka qita'il laylil muzlim fitne yi dañoo bari ñun ñii moom ñu ngi dund nga xam ne yusbixu rajulu musliman wa yumsi kaafiran wa yusbixu musliman wa yumsi musliman wa yusbixu kaafiran yabi'u diinahu bi aradin min ad-dunya nit ki day dund fitna yi daf mooy fitnaay xaalis zuyyina linnaas hubbu shahawaati min an-nisaa wal baniina wal qanaatiir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal xayli al-musawwama ainsi de suite mooy yooyu dafa neex am na ñoo xam ne seen problème mooy mooy femme yi femme yi tamit ñoom seen am na ci ñoom ñoo xam ne seen problème mooy beaux gosses yi mooy les bu gosses gars yi naan les beaux gosses te ay yambar kese la du beaux gosses waaw yàlla mën na koo mayu taar mais euh, ab taar moom bu diine àndul loolu taxul ñuy wax voilà fa far bi daati diine taribat yadak <laughs> alayhi salaatu wassalaam waxoon ku fiy takk soxna di xool ne rek maquillage ba jekk naag moom nag hé femme bi nag moom artiste la doxinam neex na ma oh day yokk kot de kii moom bi yoboo eh, ñàkkatir lan <laughs> la gaayo eh, <laughs> rombati rëccu la waaw rombati rëccu mii kii de bu ma xoolee am robb ma ci rëccu dëkk yooyu taxaw ndax lan greffage ba rafet na kese wala am na code kese wala yée noo c'est que nag non elle parle bien l'anglais quoi chatt comme waaye yow mais comment elle elle elle elle la langue de chez de de Shakespeare c'est nan waaja pire <laughs> Shakespeare xaw ma <laughs> Shakespeare yétt non ella manit ay ah, yow non femme di nag ba ma ànd ak moom fuu non man man damay yëkkati ah mooy yooyu moom moom amul benn sens ndax loolu <laughs> dina am ay jamono lool mu ñàkk ko te boobu mooy du yàgg loolu noonu te tem nga takk ko jur ba nga ko takki affaire boobu deñ bu dee looloo la dugaloon nooy def danga koy fase ah <laughs> moo tax ay alal jeeg alal ñaata yoon nga gis ay nit yoo xam ne ay milliardaire ana Madoff mu ñu nekk en faillite Bernard Madoff mënee nga xam ne fee ca eh, New York sa waay Madoff li mu yoroon mais Madoff a nga eh, kaso te Madoff ay milliards ay way ne da doon drainer lu bari ay na Madoff mooy damaa exemple bu jege <laughs> voilà Madoff a ngoog te pourtant Maroc borom alal la woon ak ñeneen ak ñeneen ñoom dañuy xëy réunion wu parce que am na fo benn foos fu ñu dugaloon seen alal muy indi lu bari ñu jekk loolu màmm mu yóbbuwaale seen économie yépp ba ñoom la sekk mbooro noonu wax waa dafa naa da ne woon <laughs> bari na boroom alal du la romb nga koy ñee buñ ci dindi woon àqu nit ñi dootul dese dara dara dootu ko dese wala lam yi sax dañ koy nangu <laughs> mooy ne loolu la kon affaire bi mooy yooyu noonu nit yooyu daf ko neex hubbu shahawaati minan nisaa bu dee góor ñi ci jigéen jigéen ñi góor ñi yor bu ko defee nga am mon homme ainsi dara mooy ne loolu mooy ay kii la ay ay ay ay bànneex la yu yàlla def ak alal yi alal xam nga alal mooy ne yooyu noonu jarul loolu warul fëq sa bët loolu warula fëq sa bët ak tamit am ay ñu naan immeuble yi moo ko yor oh. Oh, xoolal rek lu fi kawe lu ne mooy boroom sawaay de firme mi bari nañ waaw Diop Diop Diop Diop et te frère bi moom la de oh Diop moom seen CSA bi seen xawma CA bi wuu wuu seen firme bi dox na mooy ne loolu warul fëq sa bët alal yooyu warul fëq sa bët ba tax ngay def lu yàlla tere Seydina Abdallah ibn Rawaha mu ne leen mais seen yi ngeen may jox di ma jéem a corrompre ma ne yéen nanguwuma ko pare mu wax leen xamal leen seen bopp xamal leen seen bopp ne leen li yàlla bind ki ma jóge ci moom mooy maandu te gi ñuy wax ki ma jógee ci moom muy alayhi salaatu wassalaam moo ma gënal mais moo ma gënal lan ku yàlla bind yéen ñii ma ñëw ci yéen yéen laa gën a bañ ci ku yàlla bind mais nag sama sopp ko moom alayhi salaatu wasalaam ak sama bañ leen yéen du tax mukk may jël loo xam ne seen àq la yéen di ko jox loolu du ko def moo tax noonu tamit ngay dimbalee sa mbokk du ne man xam nga africain yi surtout bu ñu nee ci pays yu mel ne Europe yi kii mooy bi ñu ne dañ leen di acte de racisme ak yooyu te dara du acte de racisme mooy ne yow doo ñëw parce que noir la rek am na problème ak tubaab nga ñëw dàmbale nga bëgg a faral sa waaj ndax sénégalais la kii la non déedéet boo ko defee juum haadaani xtasama haadaani xasmaani xtasamu euh, ña mooy ña ñëwoon tasawaru ay ñaaya nga ci tasawarul mihrab voilà gaa yooyu nga xam ne bañ tëbee ci Seydina yonent Yàlla Daawuud alayhi salaatu wasalaam doon ko kii mu déglu kenn ki rek daal di joxe àtte après mu xam ne juum na loolu la mooy ndax il faut nga déglu ñaar ñëpp il faut nga déglu ñaar ñëpp boo dégloo nag xam ne sa waa ji lañ tooñ nga ne ko yow lañ tooñ unsur axaaka zaaliman aw mazluman dimbalil sa mbokk bu dee dañ koo tooñ wala moo bu dee moo tooñ wala dañ koo tooñ nan lañ koy bu dee moo tooñ xam nañu ko bu dee moom lañ bu dee moom lañ tooñ xam nañ ni koy dimbalee bu dee moo tooñ nag mooy nga téye ci loxoom ne ko yow waa ji moo am dëgg nag ah sama waaye nga mais quand même <laughs> waa am na droit bi parce que manu ngeen dëkk tamit nekk ci immeuble bi nga nekk fi di perturber mu génn di la ko wax defal la ndox nga ne dafa raciste di ko saaga amoo ci droit bu ñëwee nettali la ko nga ñëw mu naan la sama voisin bi mais ñoom dañu raciste tubaab yi nii lañ mel saa bu xew xewlee ñu ñëw di ma fëgg wala ñu ñëw naan ma ay démb lii mais yow est-ce que defoon nga benn moo ñoom ni ñuy def buñ naree am benn xew wala benn cérémonie wala mariage wala boog benn am fête bu ñuy def mais dañuy bind ma def ko ci ascenseur yi foo xam ne ñépp dinañ ko gis wala ñu ñii ne ñu on on jour tel ak tel de l'heure heure tel ba tel dañoo am benn fête dañu am benn lu ñu fiy def ñu ngi dë ñu ngi dë ñu ngi leen di jéggalu ci li nga xam ne mooy dérangement bi nga xam ne occasionné mais ñu est nañ def lool kooku kay bu dee moom ñoom noonu la ñuy def ñun bu ñëwee amul yëgle affaire brutalité yooyu mooy lan mooy comme li ñuy def suñu dëkk suñu réew yi ni ñuy jëfee rek affaire yépp a brutal presque affaire yi buy ñëw yow doo ci tël lay dalay rek mooy jël démocratie affaire nité amul da ngay ñëw rek aywa moo tax même même même même même même même même même euh, yi ordre yeeg décision yi état yi jële sax moom da ngay jekk mbir mi këpp sa kaw amul concertation amul lii neex na leen neexu leen amul mais loolu du demee noonu yow kay bindoo not defoo not defoo dara nga xëy nit ñi moom mu am war a noppale ko bu ko neexee ngeen ñëw commencé di coow bu ñëw di leen fëgg wala mu kii nga naan waa ji dafa raciste nii la ñuy def tout le temps mais c'est pas lool boo ma ko waxee en tant que man jullit wala sa mbokk nga ñëw wax ma ko naan ma dama naan ah <laughs> li ma war ta war la yow muy dégloo keneen danga naan ko ah sëñ bi nag wala soxna si nag ah waa ji nag neexul ba neexul waaye wax na dëgg de do affaire racisme de parce que nag waroon ngaa bàyyi nokk wax leen ko. manoon nga bàyyi note wax leen ko ndax lool bu dee danga bàyyi note ñoom lool dañ ciy tenir compte ndax dañuy xam ne ñoom da leen di dal mais waxoo dara nga bàyyi mais c'est normal tapage nocturne loi bi da koy tere yow noonu nga def ñu wax la après nga bëgg koo mere loolu la mooy da koy wax dëgg mais doo fa nekk naan moo ñoom nii lañ mel nii lañu mel après yow ngay gina xam bu ñoo xam ne dangaa waroon a def lu lu rafetal seen diggante même buñ bokkul diine ndax ay voisins lañ te kooku dafa am àq boo xam ne aqu xaqul jaar nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam doonul woon deñ di ma soññ ci wàllu xaqul jaar ba ma foog ne mais ba ma foog ne dina ko doon lool bu ma génnee àddina mooy nit jullit bi bu génnee àddina kër dina ko boole ci ñi nga xam ne dañuy doon seen voisin seen seen mbokk tellement foofu la tollu waaw te amul jullit la am jullit ñépp a ci yem kon loolu la mooy Seydina Abdullah ibn Rawaha jàngal ñu fi loolu mooy maandute envers tout le monde bu dee ne cette fois-ci il le faut sa waa dëkk tooñ nga ne leen sa waa réew nga ne leen yéen a tooñ nga ne leen yéen a tooñ nga ne leen yéen yéen a tooñ ce n'est pas que man ci yéen laa bokk que damay wax ne yéen tey lu xew lu ngeen def ma ne gongo non non lu ngeen def ma ne gongo loolu la tamit man manumaa bokk ci tariixa lu gaayooy def ma ne dama leen di jàppale même bu dee neen la duma nekk murit ne man léegi ay gis ay murit yu tooñ ma ñëw parce que ñoo bokk sëñ bi après ma ne man bon ma leen di kii tout le ma ne comme ay murid lañu man dama leen di jàppale déedéet wala man ab tiijaan laa sama mbokk yi daal lu ñu def lu ne ñoo tooñ ak man yooyu yépp saa yi en tout cas ñoom ñoom dëgg mooy ne affaire bu du demee noonu affaire bi du demee noonu mooy bu ñoo tooñ ma ne leen yéen a tooñ mais yéen a tooñ ñoo bokk Seydina Cheikh après buñ bokkee Seydina Cheikh nag dañuy tooñ radiyallahu anhu dañuy tooñ ah ñoo bokk seen bi ni dañuy tooñ la la la. radiyallahu anhu loolu lay tax ñuy tooñ après bu ngeen tooñee daal man mën a parce que ñoo bokk sëñ euh, euh, Bamba léegi euh, <laughs> radiyallahu lu leen neex def ah non bu ñu deful lu dul noonu ma ne leen <laughs> ah, neexul ba neexul mais yéen a tooñ ah. tooñ loolu mooy ak maandute te tamit bul fell àqu kenn àqu kenn bu ko fell parce que sam noon la parce que sa noon la lii di droit wam nga xañ ko ay droit wam pour wan ko ne parce que sama noon la déedéet loolu dug maandu mu ne leen li may man yéen moom laa gin a sopp te yéen laa gën a bañ waaye nag loolu duma ma yóbbu mukk ma jël loo xam ne seen àq la di ko jox lan la juif bi waxoon rabbin yi ne bi hada bi hada qaamati samaawaati wal ard bi hada ci lii mooy maandu te gii nga fi wax qaamati samaawaatu ci la asamaan taxawee ak suuf wal ard wada'aha lil anam arrahmaanu allama al qur'aan xalaqa al insaana allamahu al bayaan ash-shamsu wal qamaru bi husbaan wan najmu wash shajaru yasjudaan was samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan allah tataw fil mizan allahu akbar mooy maalu de googu la bi hada qamat as-samawati wal ard ndax gis nga te boo ko defee mooy gis nga makaarimul axlaaq yooyu noonu la yéeféer yi gis ci yow mais naw diine gi imagineel bu jullit bu nemeloon nii mais jaratuñ propagande jarul mooy bu buñ defaroon suñu jikko yi fexe mu di ko dëppaleeg li yonent bi jikko yonent bi alayhi salaam ak li mu jàngale mais waa suuf waa suuf léegi ñu embrasser l'islam léegi nga gis gars yi seen préjugé gi ñu am ci jullit ñi parce que suñuy comportement ñoo ko wane ñoo ko wane doxal ci quartier yi nga xam ne ay kiiwa fi ëpp ay ay musulman fi ëpp doxal rek abribus yi toj nañ leen arébus yi nga xam ne dañ koy def dañoo mujj ba yenn quartier yi gars yi ndeysaan fii ci Lyon par exemple man moom laa mën a wax gars yi dañoo mujj ay fer lañ fa def au yi nga xam ne verre la doon nekk abribus yi weñ lañ fa def léegi parce que tout temps presque ñu toj ko tout le temps tout temps ñu toj ko mais loolu ba pare léeg-léeg ñu taxaw ci bas d'immeuble yi yor seen moto yi di dawal sans casque di yuuxu di wër ci tali bi di accélérer tànqal ñépp te ñu nekk ay xale yoo xam ne ñii ay quinze ans ñii ay 12 ans ñii presque kenn majeur ci wala ñi ci majeur ñenn ñi ci majeur mais pareil mel nit ñi amuñu waajur ñu nekkee lool bu bu buñ jotee police yi. nga dégg nag parents yi génn bu ci kenn faatoo ñu naan seen doom defu woon dara ils étaient normal kii alors que c'est pas vrai c'est pas vrai fii li yi wax dañu doon waaw yenn fii lu fi yàqu ñoom la woon lu fi yàqu ñoom la man duma ne julli laa tëb nag di leen faral ci lool parce que am na yaa moor doom te moor doom bi ñoom ñoo ko waral ñoom ñoo rey seen bopp nekk fi yor sa moto. di jot ngay tànqal nit ñi timis jot ngay wër di cadrer di accélérer boo paree jox ki ci des mu def noonu ngeen amal ak koñ bi yépp di bourre-le-feu di mettre sa vie en danger nit ñi dem jàkka di la romb sa xaritu bàyyeeg yooyu duñ la wax dara comme si rien n'était romb leen taxaw waxtaan ak ñoom ñu kii ñu dem continuer bu ci kenn waddee police yi di ko topp mu wadd dee ñu ne police bi la mais pour du bi am na ñoo xam ne sax bi ñuy dee police du fa nekk dañuy cabre di bëgg ko leen gis fara wadd seen bopp yu toj ndax duñu sol casque en général mais loolu xool jikko yooyu nga mel ko mais yow dëkk boo xam ne ñu ëpp duñuy jullit nga mel noonu ba pare nan nga bëgg leen gëm loolu kon da ngeen war a accepter l'islam te ngeen wane fi image yu mel noonu kese mais dañ naan mais ñun dañoo dox xanaa boo gisee yenn préjugés yi am ci réfugiés yi jóge ci pays musulman yi mais parce que jullit ñi ne fii ci réew mi France ñoo fi wane loo xam ne moo tax ñu ragal leen ba nga dégg ñenn ñi di ñeme naan gars yi c'est des délinquants te pourtant gisagu ab réfugié bu jóge Irak di ñëw ñëw sonn nekk ci mbedd yeeg yooy nga ne délinquant la te pourtant gisoo mu def benn délinquance foo teg sa wax jooju parce que préjugé nga ci am parce que ñi ne fii nii. délinquance bi ci lañ ne pas ñëpp mais dañ koy wane dañ koy gis ñu nekk ci délinquance bi presque braquage yu bari buñ ko waxee daanaka laa laata ñuy wax tur bi ci quatre-vingt-dix pour cent braquage yi am France da ngay mën a waat ne ab jullit la tur jullit la te moom lay woote woo il suffit ñu wax tur bi <laughs> daanaka nga leer na ne waa ji moom suñu mbokk la quoi. mooy loolu boo ko melee cim réew nan nga mën a convaincre nit ñi ci diine loolu moo tax suñu problème léegi ñuy problème mu tarbiya la problème delluwaat à la source muy alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la mooy ci kër yi ci geste yi xale yi def du bàyyi muy def ñu koy bàyyi lu ko neex def lu ko neex wax déedéet yaa ghulam dégg la mu waxoon Seydina Omar. ibn salama ibn abi salama omar ibn abi salama xale bu ndaw boobu ne newoon këram radiyallahu anhuma di doomu seyna abu salama yaay umu ak umu salama nekkoon doom jiit leen nee na bu ma doon lekk man dama doon jël sama loxo di ko dugal fu nekk bool bi dañ koy teg may xool bu ma xoolee fële ca kanam loo xam ne lu ma bëgg ma jël sama loxo de yóbbu sama loxo ba foofu gis feneen palaasu keneen lu ma bëgg ma jël yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma yaa ghulam allahu akbar allah yaquulu kiy wax mooy kan al Mustafa alayhi salaatu wassalaam kon déglu leen yaa allahu akbar wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik allahu akbar allahu akbar ba ci ni ñuy lekke mu gis ñu toog ci palaat xale bi def lu dul noonu mu corrigé ko kooku bu gisoon ab xale buy def lu dul noonu ci mbedd mi da koy bàyyi noonu mu dem comme ñun niñ koy defe ndax tamit leen la mooy kiy wax sax gars yi dañ lay réprimander par parent mooy ñëw porter la plainte bu dee wala cay kii wala ginu ngeen bàyyi seen doom yu gën a reew ngeen topp doomu jàmbur yooyu mooy loolu la parce ku nekk jàppoo sa mbokk comme ni nga jàppe sa bopp mooy faay bi ay hybride lañ suñu nekk musulman ci ci kii jikko amut jikko moom daanaka jikko yoo xam ne xaw ma fu ñu ko jële te tamit tubaab bi melul noonu tubaab bi melul noonu tubaab bi ndax tubaab bi day ragal moo tax di nga gis amul délinquance bien sûr mais proportionnellement ak ñun mais c'est c'est totalement c'est mais yow ce n'est même pas comparable ce n'est même pas comparable ce n'est même yow yaakaar nga ne alayhi salaatu wasallam bu dee loolu lay def lekk mu ne ko yaa gulaam xale bii dugal loxoom fu ne di ko teg fu ne mu ne ko yaa gulaam yow gone si samillah booy lekk tuddal yàlla bismillah ngay wax wakul bi yaminik te booy lekk lekkal ak sa ndejoor lekkal ak sa ndejoor wakul mimma yarik lekkal sa kanam bu sa kanam di jeex ngay avancé par ndànk waaye bul jël sa loxo bi fu nekk nga dugal ko fa lii la lii la mooy nit dañ koy ak tarbiya ak tarbiyatu bil af'al mooy di yar nit ci ay jëf ci li muy jëf nga koy yar ci pendant bi muy def loolu mais tarbiya ak éducation du ay wax kese ak tamit toog di jaay maan toog rek laxisme boo xam ne kenn xamul noo koy tudde kenn xamul noo koy tudde ba ñu mujj jàpp ne lu jaaduwul li ñuy def dañuy mujj ne foog ne jàpp na ndax kenn masulee na wax non gis xale yoo xam ne kenn masulee na wax non lu ñu def noonu la nu ñu def noonu la ñu daldi yare de ko yare de ko benn peeru yare de ko boo xamante ni nii mais presque yow après yow bu bu jógee bu newul fi yow presque du mën a dund fenn fu mu dem nag nga jàpp ne ko bëggul voilà moom support nit ñi supporté wu ñu ko dañ koo bëggul dañ koo bañ alors que du loolu jikko ji mu yor la di nga def ci moom ndax yaroo ko kon loolu bu ñu mënee noonu. yor jikko yu mel noonu mais mënuñoo convaincre kenn nañu waxante dëgg rek nañu ko mënuñu convaincre de kenn mënuñu convaincre kenn kon affaire yi loolu la maandu te gi il faut ñu maandu ce n'est waa ji gëmul ab ate la wala ab loolu ma ñëw di jëli ak xam wala boog ma koy waxal lu waxul wala may jël ay ak xam di ko neenal loolu warul voilà loolu noonu warul te warul a demee noonu loolu la il faut ñu nekk ñoo xamante ne dañuy maandu maandu ci suñuy wax maandu suñuy jëf maandu tamit ci suñuy jëflante ak nit ñi